ndax démocratie démocratie kañ la xew lii di àtte bi yàlla bi nga xam ne moo jógee te maam aadama di raw ba ci ba ba léegi yonent yi di ko di muy jaar ci yonent yi benn ak benn yow yow loolu nangu woo ko alors que bu ñu nee ah démocratie gars yi lii nga naan lii oui normal parce que il faut faire nation ma ne yow cim yow ah <laughs> du loolu lu raw loolu la l'islam di wax. léegi yow waa ji nekk fii di yàq mœurs yi nga ko ne dañuy toog di ko xool naan c'est liberté c'est son métier hein nañ ko bàyyi c'est son métier c'est liberté lan moo tax waa ji wa te ngeen topp pour non assistance manoon naa wax waa ji bon man sama yoon newu ci ah te du ngeen ko ko nangu waaw du ngeen ko ko nangu léegi lan moo tax ngeen bëgg ko léegi bu dee l'islam ngeen ne dara loolu amul non non non non islam la da ngeen toog tilka qismat qismatun biza xam nga ne loolu ab ab séddale la bu dëng dëng dëng te gis nga euh, lii <laughs> al imaam Abu Sa'laba al-Xushani radiyallahu anhu ah Abu Sa'laba al-Xushani imaamu Tirmidi bi mu andee lii da cee teg xadiisam moom imaam at-Tirmidi bosam <coughs> bosu imaam kii la njëkk Abu Saliba non ama kii laa bëgg a wax Abu Dawud waaw as-Sijistani rahimahullahu ta'ala ndax imam euh, Abu Saliba al-Khushani rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu moom itam dañ ko koo laaj ah. laaj nañ ko lu mel nii imaam Abu Dawud maanaam imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam at-Tirmidhi maanaam imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi ci boppam moo solo ne muy jële ci mu jaar ci yoonu Abu Umayya ash-Sha'bani rahimahullahu ta'ala ash-Sha'bani ad-Dimashqi Abu Umayya mu ne te tuddoon nañ ko fi tamit lii dundoon nañ ko fi benn bés nee na man ataytu aba Sa'labata al-Xusani di Jurthuma am na ñu ne Jurthuma la tudd wala dañoo dañoo wute ci turam lu bari ñii ne Jurthum ibn Nashir ñii ne noo Jurthuma ñii ne Jurthum ibn Lashir ibn Wabra ñii ne Lashir ibn Jurthum ñii ne Jurthum ibn Amr ñii ne Jurhum ibn Nashib ñii ne Jurhum ibn al-Asham ñii ne al-Ashaq ibn Jurhum ñii ne Jurthuma ibn Nashij ñii ne Jurthuma ibn Abdul Karim ainsi de suite ñii ne Lashuma ibn Jurthum ne jur huumar kese voilà ñii ne Naashib ibn Amr ñii ne Laas ibn Julhum mooy ay yu bari ñii ne Ghurmuq ibn Naashib ñii ne Naashib ñii ne Khuraym ibn Naashib la tudd mooy dañoo wute ci turam <laughs> moom sëy na Abu Sa'laba li nga daal mooy Abu Sa'laba al-Xusani wax boo ko déggee moom la Sham la doon jóge nag saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> ab rëbbkat la woon <laughs> mu ñëw ne Eh, abu umayya ash-sha'bani nee na damaa laaj qultu damaa ñëw ci abu damaa dikkal aba sa'laba mu ne damaa dikkal aba sa'laba ci gis ne boo amee aaya bu la yitteel wala daraay sa diine nga dem laaj ko koo xam léegi am na ñuy téléphone am na ñuy sms am na ñuy message yoo bëra bàyyi messagerie loolu yépp mu ne dama koo dikkal fa qultu ma ne ko lahu ma ne ko mais kayfa tasna'u bi hadhihi al ma ne ko mais abu sa'laba mais nooy def aaya bi mooy lan nga di xalaat quoi <laughs> ah mooy yow euh, lan mooy maanaam mooy damaa bëgg a xam aaya bi nan lay tekki waaw ndax aaya bi daal xaw naa xaw na koo jaaxal lekk tuuti nee na qaala Abu Salama ne ma ayyu aaya ne ma ban aaya ngay wax qultu nee na ma ne ko qawluhu ta'ala waxam ji nga xam ne moo kawe te yéegul ne yaa ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum mooy yéen ñi gëm yàlla na leen seen bopp doy bu dee ne daal laa yadurukum du leen du leen lor man dalla ku sànku idha tadaytum foog yéen a ngi gindee ko qaala mu ne abu sa'la bi ma ko waxee aay bi mu ne ama wallahi laqad sa'altu anha xabira sa'altu anha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idha ra'ayta shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mudara wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa alayka bi khassati nafsik wa da'i al-awam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihi mithlu al-qabd 'ala al-jamr lil-'amili fihinna min ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla 'amalikum waaw nee na bi Abu Sa'laba ne ma ah xam nga wax nañ ko ñu keroog <laughs> ne ay ne ma yow lii nga ma laaj laaj naa ko ku ko xam waaw aaya bi exactement man laaj naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kon li ko daloon moom taalibeem bi Abu Umayya ash-Sha'bani moom dal na ko moom moom mi nga xamante ne mooy Abu la ba mu laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne laaj naa ko ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne tekkil ma laaya bi ne du loolu de mooy parce que ci biir nii aaya bi nii ci biir nii te pourtant sax tekkiwul lool comme l'imam An-Nawawi wax loolu gisoon nañu ko bi ñuy gis bañ naan ne dañuy jël li Imaamu Nawawi wax ci wàllu digle lu baax tereloo mooy bi ñuy liir euh, la mu bindoon ne euh, naan wax naan euh, al en général loolu loolu yaatal masala yi noonu mais boobu moom da koo yaatal waxoon nañ fi lii voilà mu ne aaya bi ci boppam sax mooy tekki bu déggin boobu nga ne ku ku bàyyiwul xel moom nga ci njëkk a aaya bi sax waxul lool parce que le fait mu ne yaa ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum na leen seen bopp doy mais ci seen bopp boobu bokk na seen bopp mooy li la yàlla farataal te bokk na ci li la yàlla farataal mooy al amru na ci li la yàlla farataal mooy ngay digle lu baax di tere lu bon waaw bu la nee alaykum anfusakum mooy li fa maa leen farataal julli julli maa leen farataal woor wooral maa leen farataal azaka boo ma nee joxe joxeel mais yeneen yëpp est loolu rek kay farata non. moo digle yéen ki xam gis lu dul noonu man la am minkum munkaran ci lan la ñu yore ak ay laay yeneen yoo xam ne dañuy leeral lool comme li mu wax ci waa banu Israaïl ñii niñ ko gisewoon ka anu laa yatanahawna an munkarin fa'aluhu doon nañu terewante yu ñaaw yi ñu doon def. ba buggal mi leen yonent bay ne wat naa ci yàlla ne di ngeen jàpp ci loxo ci tooñ di ngeen digle lu baax di tere lu bon jàpp ci loxo ci tooñ waññanti ko ci dëgg ba pare bu ngeen ko yóbboo ci dëkk ñan samp ko fa di ko surveiller wala borom bi léegi mu dóor leen dóor euh, jaawootee seen xol ba pare daal di leen buggal comme ni leen rëbb leen comme ni mu leen rëbbewoon kon kay nit ku nekk borom bi farataal na ci yow lool kon bu nee alaykum anfusakum mooy yow na seen bopp doy mooy bokk na ci sa bopp doy la mooy engagement yi nga am envers sa sa borom nga wàccoog moom te fekk diñ ne woolu baax te woolu bon yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla matal leen seen pacte yi moo Imaam an-Nawawi rahimahullah ne mooy ne xanaa kay ñàkk bàyyi xel tuutee tax nit jàpp ne aaya bi danaan yow daal toppatool daal mooy yow deel julli di woor di kii après pour sa bopp après li ñeneen ñi def sa yoon bu ci sa yoon ne fekk maa daama yaa ngi tegu ci loolu mu ne loolu sax aaya bi warewu loolu ci boppam aaya bi warewu waaw ndax na leen seen bopp doy moom mooy jëla borom bi teg yépp wàccoo maaruuf wa nahyi waaw léegi nag buñ ñu waxtee Seydina Abu Mu'labatal Xushani radiyallahu anhu mu ne laaj naa ko Yonent bi alayhi salaam aaya bi man jaaxal na moo ñëw laaj ko mu ne ma bal tamiru bil ma'ruf Yonent bi alayhi salaam ne ma ah li am ba des bu ko jàppe ne mooy bul digle lu baax bul tere lu bon yow de jaamu yàlla daal li naan yow daal fii mu ne yow lu ciy sa yoon mooy waxu wolof yooyu rek maanul ma ne maanute mooy lañu ñëw wax li nga war a wax neex na gaa yi naqari na leen garaawul waaw loolu mooy maanute mais maanute du toog dëkk bi ñuy toj dëkk bi kaw di wax gaa yi di yàq diine ji di wax lu leen neex nga toog ne xam mën a joyante affaire yi nga toog loolu du maanute waaw loolu mooy saytaane bu muuma nga nga toog te saytaane yi taxawaalu di wax dañoo bëgg saytaane bu muuma voilà kon mu ne ko yonent lay saasaam nee na ma Abu Sa'laba mu ne ma bal tamiru bil ma'ruf li am ba des na ngeen digle njekk de wa tanahaw te na tere wante anil munkar ci li nga xam ne mooy lu ñaaw na ngeen ci ne aaya yi lay wax hatta ba kera ila ra'ayta ci ngay gise suhan mutaa ak nay goo xam ne moom la gaa yi du topp ku nekk njomboxtalum nay nit ku nekk lu baax boog nga ne pour yow kese ba pare lépp lu waay yor keneen sax daanaka doo ko yéene waaw loolu kese suhan mutaa allahu akbar waaw boo gisee loolu moom <laughs> gaa yi ku ne gën nay ngir defal diine dara nga ne mooy saway te moom lañ comme si moom la ñuy suivre moom la ñuy topp ñoom seen bakkan dañoo jël seen baat def ci bu jox ko nay mu leen di conduire waaw daraay diine jarul leen dara du seen jot du seen poche du seen dara waaw ñoom daal seen afu moon yu mondee kese au nekk ay égoïste pour ñoom kese mu ne ba kera ngay gis digle leen lu baax di tere lu bon ba kera ngeen di gis lii mu fees del ci réew ci gox la wa hawan mu tabaa ak mooy bànneex boo xam ne moom la mooy nekk nag léegi daanaka mooy mooy mooy religion gars yi mooy bànneex kese la topp waaw ngeen gis bànneexu kese muy muy muy yëngu daanaka lu ko yëngal mooy bakkanam bànneexam kese seetu ci yàlla seetu ci dara ngor sax du ko ci seet waaye bakkanam rek mu ne boo gisee loo wa dunya mu'sara ak àddina goo xam ne moo jee moo am jeexital ci ñëpp ñëpp di niti àddina ñëpp di ay matérialiste dara yàlla faalewuñu ko lu leen yàlla digal bu seen koom-koom wala am amu àddina taxawee ñu fëlan ko fële wa dunya mu'sara addina boo xam ne moom mooy am li nga xamante ne mooy jeexital ci ñëpp foo leen gis lool waaw topp seet ba kat jeng ci àddina di ut alal dogg ak daraja ak yi nga xamante ne mooy loo xamante ne lu ñuy gën a ci société bañ ne ñu leen di gën a considérer à l'encontre de yàlla à l'encontre de li borom bi bëgg li nga xam ne moom la gërëm mu ne boo boobu ba nga gis loolu tamit wa i'jaabi kulli dhi ra'yin bi ra'yihi waaw ak lan <laughs> ku nekk képp ku am xalaat bu ne moom xalaatam moo ko doy waaw di yéemu ci boppam mooy gars yi modestie doo doo ko gis ay fausse modestie kese waaw ay waxi wolof yooyu nga xam ne tekkiwul dara quoi ah alors nanga def waaw maa ngi fi di yées rek bàyyi li nga wax naan yaa ngi yées loolu vraiment c'est pas sincère waxal kat lu ndax kan moo la forcé maa ngi fi di bon maa ngi fi di doy waar kenn wax loolu yow dañ boobu wax naa ci yàlla laa ku la lay tagge benn waay jóge nee jël ngeen baal ah, man nag dama amoon seede boo xam ne moom laa bëgg a def boobu ba léegi maa ngi dégg ngeen di tag tag tag ajaa ajaa diw wala alaa ji diw man nag li ma xam ci moom laa am moo gën a yées ñépp mu ngi nii toog te xam na ma xam wallahi du la neex te pour naa démb rek ñoom lay ñoom yaa ngi naan gaa yi maa fi dina ko mooy loolu ñàkk manque de sincérité boobu mooy la nag def def alhamdulillah loolu ñu ne la simple nga am ci fayu yàlla alhamdulillah sant li la yàlla mais maa ngi fi di ñàkk solo maa ngi fi di yooyu yooyu vraiment c'est fausse modestie des wolof la gaa yi war nañ ko ba léegi bu ne mooy kon nga gis nit ku nekk wa i'jaabu kulli ra'yin bi ra'yihi gaa yi ay alxuraan waa naa su déedéet ku ci nekk jàpp na ne fii ne moo gën a la xoolal Sénégal rek ubbil rajo yi ak njarge boo dem fekk fa muy ndajum wolof ñu te ci gën a jaaxal mooy ay question la ñuy waxtaane nga gis ku nekk li ci li wax xalaata mel ni diine ci wax sa moom li mu moo dëgër nga waxtaan nekk ci xuloo ba ñàkk tooy tëb te kenn xamu ci amu ci àllu waaw lool laa la ne boo newee bu yàlla defee nga tombé ci mel noonu lenn nga leen di wax bu ngeen di wax ay waxtaanu leneen lu dul diine moom ku nekk mën ngaa wax sa xalaat te loolu sax mooy ku nekk na wax li nga xam ne moo jaadu lim xamul bu noppi waaw man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul xayran aw liyasmut yonent lay saa saa nee na képp ku gëm yàlla ak bésu pénc ba nay wax dëgg nay wax yiw bu paree na noppi waaw léegi nag buñ ñëwee ci wàllu diine loo xam ne masala diine la nga xam ne gaa xam xam nga loo leen di wax woo naa ko eh attention nag là c'est pas wax sa xalaat léegi li ngeen def ku xam moy wax ku xamul noppi ñu ne i ana si yéen da ngeen di noppi ma jàngal leen dinañ di i mi sawaay daal moo nga def rëyu ma ndax gaa yi foo nekk léegi nga mettre tee yi ci ci ci trait yi ci tee ah. ñu xam ne lii tee la du i nga ne leen da ngeen di noppi yéen ñépp ma jàngal leen masala bi parce que xamu ngeen après nag nañ wax lu nekk sa waaye daal jàpp na ne moo gën ma ne waaw noonu la da ngeen di noppi ma jàngal leen sinon débat bi yéen parce que du wax sa xalaat ku xam mooy wax lan la yonent lay sa wax nga la alxuraan wax lan la ko boroom xam yi nga xam ne ñoo habilité leerale ku man wax loolu na nga tëj sa gémmiñ ki xam wax mu jeex loolu waaye nag gaa yi meluñ noonu de wa i'jaabi kulli ra'yin bi ra'yihi waaw ku nekk moom la ko doy mooy ay xalaatam ak na muy pensé rafet lu lool ay xalaatam <laughs> waaw waaw même bu dem xalaat lu yées la ci moom ku nekk sa jàpp nga ne moom moo war ñu naan am xel moom bu doon jaay dina lamb ndax ku nekk jàpp nga ne yaa gën a muus ka ca def moo tax kon loolu mënu la nekk juge lii nekk juge al mizan mooy al qur'an wa sunna al qur'an ak sunna waaw mu ne ko nag boo gisee yii fa alayka bi xaasati nafsi si rangi baay sa sa ba ko Abu Salama ne ko boo gisee yii rek fekk yaa ngi digle lu baax di tereel boom mais lii am mooy yow bu boobaa fa alayka bi xaasati nafsi waaw bu boobaa nag sa guy li ñuy wax na la doy waaw na nga préserver sa bopp ci mu mon ñoom yi ñu nekkee tax dégluwuñu la voilà loolu moo lay mëccal mais boo leen ko tekk boo leen ko waxee ñu nekk ci lu bon li nga dem fekk leen ci mais yàgg waa banu Israël yi ñoo gis bii weesoo yëpp ci ñëw fekk waa ñuy def lu baax mu ne ko bàyyi li ngay def lii dagaru la ah waaye ci suba ko mu fekkaat ko ci bàkkaar ba mu toog ak moom di lekk ak moom di naan ak moom di kooku mooy moo tax fa alayka bi xassati nafsi bu boobaa na la joy sa cëggalu buy sa exclusion sa bopp na nga fexe nga wattu ko préserver ko ci yu bon nga ñooñu nekk di hawat mu tabaa ah dunya mu sara e jaabi kulli di ra'yin bi ra'yihi yooyu yëpp na nga ci préserver sa bopp te tënk sa bopp ci li neex yàlla te nga sori leen ñoom waaw bu boobaa yow def nga li la doy li nga war a def nga waaw léegi nag wa da'il awam bàyyi fi nag ñi nga xam ne ñooy population ñi nga xam ne jot nga leen woo faale wuñu la baleen ca ne waaw ñi génn ci yoonu yoonu di xuus ci seen caaxaan yi baleen da ngeen dégg inna min wara'ikum ayyama nekk na ci seen kanam ay bés yoo xam ne man yonent way saa sa maa ngi leen koy wax mu ngi ñëw ci kanam as-sabru fiihinna gis nga di fa mu tée sa diine li neex li neex yàlla ca bés yoo yële mislul ala al-jamr ku ko def day mel ni ku nëb xal peer na xam nga xal ah charbon boo xam ne dañ koo boyal ba mu feu ardent nga jël solo nga solo dara jël ko sa loxo gis nga boo ko waaye liñ koy sànni mais waxul laal sànni mais nga ñëpp ko waaw mel ni faye naa fay booy dankam ceeb bu dee loxo ngay lekke gis nga noonu ngay def di ñaax nga jëlu xal def ko noonu mu ñaareel saa saam nee na nag. ku téye ci diineem dëgg dëgg noonu ngay niroo mooy da ngay tubaab yi affaire yi day metti lool ci yow léeg-léeg nag metti yi nit ñi mën nañ ko bañ a gis parce que ñoom foog nañ ne metti yi foog mu feeñ gis la benn kuñ doon dóor alors que yow li ngay jonkonteel sa xol buñ ko tegoon montagne yi mu tas tellement yu ñaaw yi yi yi ni wër te bëggoo lu dul seenut yiiw ay nit ñoo xam da ngay na sopp bëgg ñu jub waaye. ñoom daal dee nañu lu dul iblis lañu topp waaw sa xol bi di jeex te li nga bëgg muy jiire yàlla yi avancé manu la ne loolu mooy mooy toj seen xol yi loolu mooy dereetal seen xol yi ñu mel ni ñoo xam ne dañoo nëb ci li nga xamante ne mooy safar waaw waaw moo tax yonent bay saasaam na nag gis nga jamono joo jële ah ka nga xamante ne al aamilu al aamilu fii him ka nga xam ne mooy jëf ca bis yoo jële tey ci diineem te yàlla kese tax lil amili fiihinna ñay liggéey ci fan yu metti yoo yële axiru zaman doo gële bu ñëwee te ñun moom yële ñu ba yàgg mislu qabd ala al mislu ajri xamsiina rajula kooku ki tegu ci li yàlla bëgg malgré vagues et marées natt yu mag yi yu metti ak natt yu rëy yi ko wër ci biiram ci biddéem njabootam ak ci bi yépp ak li ko wër teewul mu téye mu mel ni benn benn benn benn ah benn benn benn waaye benn picc ci diggu géej ci diggu jëli mu ne kooku noonu bu koy jëfloo mislu ajri xamsi borom bi dina ko jox payu cinquante personnes waaw ñoo xam ne ya'maluna misla amalikum cinquante personnes yuy jëf comme yéen seen jëfi yéen sama saxaaba yi kooku borom bi loolu la koy fay parce que dafa jëf jaamu yàlla jamono ñu dimbali yoo xam ne amul kenn koo dimbali waaw kenn dimbali ko ñi taxe woon ñëpp démissionné nañ ndax topp nañ seen bakkan ak addina ak bañ leen xoqatalee ñu baax moom mu resté contre vase et yi metti mu téye rek lu ne nag di ci daaw kaso. duma dénigration di dénigré bopp ak lu nekk dinañ la ko def saa yi daa jàpp ne moo yoo xam ne lu nekk ñu lay saaga fu nekk waaw bëgg laa suul te deewa ko mais teewu laa téye li nga téye mu ne kooku moom kay jëf ci jamono jooj day am pay ah juróom fukki nit waaw cinquante personnes comme yéen sama saxaaba yi waaw waaw taxul na ñu dara yaay saxaabu mukk ngëneel la bu ko borom bi defal ndax daa jaamu yàlla jamono jooj te saxaaba yi attention ñoom am nañu lu raw loolu parce que ñoom la yonent lay saa saa waxoon bada al islaamu ghariba fa tuuba lil ghuraba waaw bada al islaamu l'islam de dafa tàmbale ci tumuranke te dellu ci tumuranke kama bada comme ni mu tàmbale woon fa tuuba shajaratu tuuba texe ñeel la lil ghuraba ñay ñay ñay ña nga xam ne ñoom ñooy hein ñoom ñooy tumuranke ànd ak moom jamono joo jële min ummati ci sama xeet waaw loolu moo tax yonent bi alayhi salaam ngir wan ne war wax la ne taxul ñu am dara yaay saxaaba mukk moo taxoon mu ne woon law anfaqa ahadukum misla misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa mu ne woon ashaabi ashaabi mu ne moytul leen ma sama saxaaba yi waaw radiyallahu anhu gis nga kenn ci yéen bu dépensé woon lu toll ni Uhud montagne Uhud ci or dayul sax benn mudd mudd gis nga mudd muddum ko boo génne ko saa gis nga mudd arba'u am daal benn benn mooy ñeent ngay ci ñeent pour mudd benn bi kese ñeena saxaabu génne lool keneen ku dul ñoom jël lu toll ni montagne ko ci woor saraxe ko muddu saxaaba bi moo ko doore yonent la salaama ko waaw moo tax xaajuñoo bopp danaa bëgg wax ne kële borom bi yërëm bu mu ko yërëm ak muñ lu mu muñ ko may mu am lii ngëneel la ko borom bi defal ci biir ay maasam ak kulu saxaaba yi muy am lëgëyu sax cinquante personnes ci saxaaba taala anhum waaw waaw kon mbir maa ngi noonu mbir maa ngi noonu kon nag affaire bi lii mooy xew li hmm. la yonente bay sa sa wax de te lii mooy li am kon gaa yi dañuy nekk ci ci waaw wéet ci seen jamono nekk ñoo xamante ne nii comme extraterrestre waaw gaa yi dañ naan nii sawaay sawaay daal sawaay moom modernité dara la ci xamul fii mu ne moom moyen âge day dund quoi waaw di la ko jëwee nag fu nekk <laughs> il n'est vraiment <laughs> tey saa yi saa daal kenn manul ci moom dara rek <laughs> moom de mu ngi fii waaye mu ngi mel ni saaba yi lay lay àndal quoi xool ko ni muy soloo rek saa yi saa waay moo de waaw garaawul garaawul. ñooñu yépp wax yooyu yépp bu mu tax nga tarfatal ay ni ngay ngay ngay ngay ngay reculer waaw waaw jamonoy tumuranke moo tax jamono jaamu yàlla jamono joo xam ne jamono jo lu islam bu kenn faaleetul la kooku daraja yi ko borom bi yëkkati waaw te loolu moo daloon saxaaba yi ca njaal beenu l'islam gaa yi ne woon gëm ngaa rek ñeme woo ko a wax sinon gaa yi fitnaal la ñoom Abu Lahab ak ñoom Abu Jahl ak ñoom Umayya alayhim ma yastahiqun waaw kon nag lii la kon hadis bi lëkkaali be buntu bi leer na waaw kon hadis bi day dugg ak ñu gisoon bii weesu ne day leer que ne bu kenn ci ñun jàpp ne mukk que ne digle lu baax tere lu bon ci lan lañ la yem wala sax ci la ko boo xamee def léegi après nga ñëw fekk ña ko tere woon ñu nekkaat te nga continuer ci déedéet te tamit mooy alaykum anfusakum aaya boobu ko dégg rek man daal sawaay yamal ci kii li ngay nekk jaamul say borom li xew ci biti bul ci sa yoon ne voilà chacun chacun pour soi Dieu pour tous waxi caaxaan yooyu yooyu du loolu rek waaw digleen lu baax bu la gaa yi saa yow yaa fumiste nga ne garaawul que je sois un fumiste garaawul parce que ñoom xamuñu dañoo bokk ak dara ya yow yaa xam ñoom xamuñu dara ay lam daal même bu dee ñoo la mag ñoo la waaw yow nga xam di def ñu nekk fi di la kii naan la ay nangama si nàngam doo leen déglu waaw yow defal li la war mooy mooy ki ngay gise yii yoreen ci ma lay saar sàmba waaw ñoo xamante ne nii dara dañ leen di woo duñu la faale waaw topp seeni bakkan wa hawan muttaba topp seen bakkan képp waaw boo xam ne moom daal moo fi moom mooy gis moom lañ jàppe seen yàlla afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa borom bi nee na xanaa yéemuwuloo xoolal yéem ba gisu xool yéemu ci ki nga xam ne dafa jàppe bakkanam la jàppe yàlla bi lo shuhan muta'an nay ku nekk jàpp nga ne li baax ci àddina bi yow kese ko war a am alhaakumu takaasur waaw yéen daal li leen fëkk mooy bare oto yu bare magasin yu bare commerce bu bare lépp bare te kenn barawu ci zakat bi la yàlla teg sax ko def ngay ut ay épasa ay échappatoire ngir bañ koo joxe ñi nga la borom bi dimbali booleel nga war leen dimbali mu nekk farata ci sa alal doo leen ko def c'est ak yépp ndax kell leen c'est ak yépp ndax la soog xam bu ak nay boo xam ne moom la gaa yi di toog ñoom waxtalum nay waaw ah, te it gaa yi ne ci loolu ginnaaw ba nga leen waxee anfiqu ah anfiq yaa Bilaal yore sa sa sa Bilaal euh, euh, euh, deel dépenser borom bi dépenser ci yow nga wax ba sonn gaa yi faalewul la. topp seeni bàkkan ah topp addina boo xam ne moo jeexital seeni mbir ñëpp di mbiru addina kese ay nitu matérialiste ci képp ku nekk nag jàpp ne moo gën a muus ñëpp moo gën a xam ñëpp fii mu ne li yonent lay saa saa bu doon sax këram lay daw <laughs> mu ne bu boobaa yemal yow woowoon nga leen ci ñëw topp léegi nag yow na nga tëj sa bopp fexe bul ànd ak ñoom de ci seen caaxaan ñeen ñi bu boobaa yow moomu topp ci woon di jëf da ngay am payu cinquante saxaaba yu jëf la la borom bi di gratifier Allah kon nag mu ngi noonu ci kaw noonu kon ci la al imam at-Tirmidhi ah, ah, ah, <laughs> al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala noonu la jeexale li nga xam ne mooy buntu bi ah jazahullahu anil xayr anil islami xayra ñu gis ci ngëneelu digle lu baax ak cere euh, lu safaan te ñu xam ne loolu mooy li ràññee xeet yonent bi alayhi salaam ci xeet yi leen jiitu woon yëpp comme ni ñu ko fa waxoon te imaam indi woon ko kuntum xayra ummatin ukhrijat linnaas suñu borom ne yéen de yéenay xeet wi gën wu moom génnee ci nit ñi ci ban critère la ko teg lan la leen ràññeewee ndax ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle njekk wa tanhawna 'anil munkar ngeen di tereel safaan wa tu'minuna billah te ngeen ragal yàlla la